a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn ba léegi ñu ngi woon ci axkaamu ziwaaj wala axkaamu nikaax muy teggin yi nga xam ne muy àtte yi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu mariage ci lislaam ah gisoon nañu lu jëm ci wàllu ciital ci jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal ceetal nag am lu ci luñ ci yokk rek ngir dugg ci aadaabul jimaa mooy ne jotoon nañu gisoon ci biir siira bi jotoon nañu gis attey musique gën a dafa xaraam waaye ci e, ceetal l'islam da ciy permettre ad darbu ad darbu ñuy dóor ci ndënd yéeg yooyu waaye loolu ci benn condition muy ne jigéen ñi kese lay doon mooy entre ñoom benn góor du leen rax du leen rax te tamit li ñuy tëgg mooy ne du foor foor goo xamante ni nii day déranger ñeneen ñi wala day génn fa ñu ne ci seen biir ñoomin leen lool mën nañ ko def te loolu lu dagan la ci wàllu mbégte gi nga xam ne mooy li nga xam ne mooy céetal euh, loolu l'islam lu mu permettre la kantaa ñun ni ko xam suñu dëkk yi loolu laa shakka amul ne benn sikki sàkk këni waxuma la boroom xam-xam rek képp koo xam ne am nga ci ci ci ci esprit wu l'islam dara wala am nga kersa rek di nga xam ne lii nii baaxul nga xam ne góor ñi jigéen musicien bi taxaw fale wala animateur bi tamakat bi ne fi góor ñi taxaw di seetaan jigéen ñi jóg di fecc di wëññi seen awra yi haasha ya subhaanallah loolu xaraam féetewu ko kaw nga ne ñun suñu façon yooyu moo tax yépp ci xaram yépp a xaram suñu façon ciit yi ne moom niñ koy defee lépp a xaram voilà léegi nag buñ paree ci loolu kon tey dañu ne woon dañuy euh, gis li nga xam ne mooy aadaabul jimaa ak tamit yi nga xamante ne nii euh, bés boobu ah, muy bésu céet gi ah, soxla nañ ay ay teggin la ay teggin la yoo xam ne lislaam day digal di soññ li nga xamante ni mooy ñaar ñi nga xam ne ñooy sëy ñu daal di doxale noonu kantaa ah, ñun ñu xame suñu dëkk di yóbbu séet gi séet bi bokk di jigéen ñi wax wax yu ñaw loolu moom dafa xaram ndax suñu boroom moo ne laa yuhibbu llah laa yuhibbu llahu aljahra bissuu'i illa man zulim suñu boroom subhaanahu wa ta'ala dane laa yuhibbu llah buur yàlla bëggul Ah. aljahra bi suuy mooy wax joo xam ne wax ju ñaaw la wax ju ñaaw ñu koy seeñal illa man zulim lu dul ku ñu tooñ xam nga ku ñu tooñ léeg-léeg ni muy emporté wu mooy ne li muy wax da koy rëcc lu bari waaye ñii nii mooy di wax di feeñal wax yu ñaaw dafa loolu suñu boroom da koo xaraamal rawatina même musique yi ñu waxoon sànq ne jigéen ñi loolu mën nañ ko def seen biir à condition ñu bañ faa nekk di wax wax joo xam ne wax yu ñaaw la comme yi ñuy def ay di tudd ñi di ko tudd noonu ci kaw di ci wax ak yooyu di wax yoo xam ne day day di ñëw wax yu xóot yu jëm ci wàllu sëy yooyu di ko wax di ko reytaane di ko fekk loolu noonu dafa xaram voilà euh, léegi euh, ginnaaw gi kon bu lool amee ñu daldi euh, yóbbu ndaw yóbbul ko boroom kër loolu noonu am na ay teggit loo xam ne lislaam da koo jàngale Allah ndax l'islam diinun kaamil la diine ju mat la joo xamante ne nii bàyyiwul dara dara amul dara loo xamante ne yow kay xanaa yaa koy bañ a xam waaye amul benn parcelle ci viwu aadama lu dul ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal nañu lan ngay def foofu bu ñu joxee ndaw si boroom këram euh, sopp nañu bu agsee walla waa bu ñëwee euh, mu daldi nuyoo mooy nuyoo assalaamu alaykum paa ñëw rek dugg noonu comme si mooy ne gis nga yooyu ba ci heure mbégte yi nga xam ne ñu bari nit ñu bari seen xel lu nekk ci tudd yàlla l'islam daal leen ñuy jàngal teggin yi ngir tout le temps ñu xam ne bànneex bi ñuy am fii mbégte yi yépp nañu ko sant suñu boroom subhaanahu wa ndax loolu la sayyidatu Aisha radiyallahu taala anha wa ardaaha waxoon ci sanad bu xasan boo xam ne abu sheikh moo ko solo ah ñu jële ci yaay kii bokk sayyidatu ummu salama ummu salama afwan mu ne yonent mi alayhi salaatu bi mu ko dencee bëgg a dugg ci moom mooy da ko nuyoo mooy bëgg a consommer bi dañu da dafa dafa nuyoo waaw suñu boroom nag jàngal nañu ni ñuy nuyu yonent mi alayhi salaatu jàngal nañu ko bu ngeen duggee kër na ngeen nuyoo nuyu leen nuyoo boo xam ne bu tedd lay doon bu barkeel muy assalaamu aleykum waaye guddi ciit googu sopp nañu ci teggin yi la nit ki e, daldi waajalal accueillir faamam buñ bu ñëwee ñoom ñaar dara servir ko loo xamante ni moom lay naan ndax li saydatu asma bint yazid waxoon radiyallahu taala anha wa ardaaha mu ne keroog bi nga xamante ne nii ci la yaay Aïcha di dem ci kër yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi sëy mu ne man maa ko waajal taaralal ko taaral ko nee ma dal di koy indil ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di ñëw toog ci wetam nee ñu indi benn récipient ah, bi ñu ko indee boo xam ne récipient boo xam ne soow moo ne woon ci biir yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan ba pare jox Sayyidatu Aïsha ne waaye nag moom murus comme que seet bu bees la muruus di pour nangu daal di naan ci loolu ci soow moomu nee man Asma bint Yazid radiyallahu taala nee na ma daal di koy ne ko jëlal ne yaa Aysa ne ko jëlal jëlal ci sa loxo ci loxo yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga daal di naan dara loolu imaam Ahmad ibn Hanbal daal di na koy solo muy nekkoon sopp nañu mooy ne ak yiire soxna si bu ngeen newee yéen rek xam nga léegi suñu kër yi mooy ne yooyu da yooyu waajal la sa biir néeg kon ne sinon nit ñi rek ñun xumbaay bi ciy ànd ak rumbaay beeg yooyu ba deux boo moyul si bi bu dee fu sori lay jóge du matin lay agsi ba une heure ñu daal di fay nekk euh, daal di fay def lu ne euh, waaye yooyu yépp jariñul dara jëf ba daanaka boo mooywul sax waa yi moom day yàkkamti ne way gars yi moom mu ngi wax ci xelam way ñii kañ lañuy ñibbi moo war a am xel mooy boo demee di ko seeti mooy dem fokk bi wala yooyu ñuy ndaw si wala ci guddi gi bu dee ci boobu la def nganale gi yow bu fa yàgg mais ñëw rekk ne faax jëmale fajar déedéet loolu ku am xel du ko def kooku ku am xel du ko def ah. moo tax ñun bon ñu war a seetaat yu bari yi nga xamante ni day dox suñu biir non seulement yenn yi du ne l'islam danaan lii nii dafa xaram ndax ah, mais dafa bokkul ci teggin nit di doxalee noonu loolu bokkul ci ay teggin kon loolu day aajowu kon nit ki daal di koy waajal li nga xamante ni euh, mooy ci këram ci néegam euh, waajal loolu nga xam ne bu soxna si ñëwee dina ko ci mën a servir loolu lépp ngir dalal xelam la surtout bu dee xam nga léegi yii surtout gars yi léegi façon mariage yu ñu yu ñu yu ñu tàmm mooy ne euh, dañuy génn li oustaz doon wax euh, ne ndaw si da ko laaj ne ko man di dama doon génn ak diw sama benn waay benn ki góor xawma ñaata at la wax lu bari nee nag euh, mu daal di jékki rek dem takk keneen daal di ma fiy bàyyi kooku est damaa trahir bu mu trahir ma kooku lan la ci lislaam wax bopp ah, nee na ma ne ko lan mooy génn <laughs> <laughs> mooy ne ñun loolu la xam nga yii nii mooy en général ndaw soo xam ne même bu doon xamal nga ko mooy yenn relation yi amu ngeen ko mais ñun moom génn gi moom da gis huit ans ñépp xame ni ci koñ beeg ci ci ci dëkk bi que ne diw mii de ah moom mook mook mook mook mook mook diw mook soxna diw de ñoom ñooy génn nday sànn ay at réception bu amee rek gars yi sax ñu ngi xaar ne waa ji bu ñëwee indaalewu ko sax ñu naan ko waa yow ah ana madame mel ni soxnaam la alors que du daraam léegi nag boo muy xoole noonu ba ñu ba ba ñu maye ko mais ba keneen ñëw takk takk ndaw si wala moom waa mu dem takk keneen kooku trahir la ah non non non trahir lan loolu l'islam boo ko nekkul seen génn googu ba nga naan da koo trahir dafa am fulla kooku euh, dañ naan ko jëf yal na la yàlla fay surtout bu dee ne euh, mooy léewaatoo yu yàgg yooyu samay ah bu fa keneen euh, fekk loo xam ne du lu ko waral du am loo xam ne moo tax mu yàgge noonu loo xam ne bon lu ñu mën a comprendre la mais nekk ci rek di fonoonu tamul leer leen ne yéen bu ngeen demoon waa ji bu ñëwoon ñaan si léegi ñu daal di koy may loolu nag euh, bon loolu lu ñuy tere la kon loolu lu am solo la euh, kon loolu tamit ci aadaab yi la mooy mu waajal soxnaam loolu ngir dalal xelam au minimum loo xam ne moom lañuy bokk daal di koy naan yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam yaa Aysatu radiyallahu anha nee na bu ma soo ne ñëwul ñaan ko mu jox ko mu naan comme mu laaj ko ndox bu ñëwee jox ko ba pare euh, bu ñëwee jox ko danaan ko naanal indi ndox mi danaan ko naanal mu jël kaas bi daal di naan mu ne ko fan nga naane mu wan ko fi mu naane moom ba alayhi salaatu wasalaam mu naane bërëb bi mu gis nga makaarimul axlaaq ah. kon loolu lu am solo la waaye lii comme que mooy ne yu mel ni yu bari ndaw si day rus mais jamono yi wax naa la ne même sax bu dul ne ñoom dañu doon fo mais mooy ne dañuy yàgg xamante dañuy yàgg xamante moo xam ñoo bokkoon koñ wala même bu ñuy dox mbir mi dina am yoo xam ne mooy ni en tout cas bu mag bi doon dox comme jamono yi nga xam ne ak tamit ba léegi am na ñoo xam ne dañ lay may koo xam ne masoo ko xam wala koo xam ne xam nga ko nii de non wala xam nga ko nii mais masu ngeenan toog di waxtaan masu ngeen mooy loolu da gis ne sa day nekk seen diggante voilà kon loolu lépp ngir dalal xelam euh, loolu nag man na bañ a nekk rek affaire euh, naan mooy reer bi man nañ man nañ ko leena bàyyil benn reer boo xam ne moom lañuy reer seen biir ñoom ñaar rek ci guddi googu bokk na tamit ci yi nga xam ne mooy euh, euh, nu mu tudd teggin yi muy waxam nañu côté côté taaral bi mooy ndaw si buñ koy indi dañ koy taaral wax nañ léegi sayyidatu Aisha li sayyidati Asma bint Yazid ne maa ko taaral yóbbu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee nag ci kaw mu nekk loo xamante ni nii lu lislaam euh, daldi daganal la kàntaa ay meesu yokku karaw teg ay perruque yu mel noonu yooyu yépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo tere euh, ndax kii dafa ñëw dafa ñëw ci mu ngi ci euh, xadiis bi imaamul Buxaari rahmatullah yi daal dina koy solo euh, muy dane ba benn waay euh, boo xamante ne nii benn benn maanaam benn waay benn meer boo xam ne dafa maye doomam après mu ko def ci baabu ataanum tuddati bunt bi mooy rek euh, topp amul ludul ludul ci lu neex yàlla kenn du topp nit ci lu loo xamante ni fii ma'siyatillah voilà dafa def baabu laa tuti'u al-mar'atu zawjaha fi ma'siyati fi ma'siya moom imaam al yi mu ne bunta ngi laa tuti'u al-mar'a ndaw si du topp zawjaha boroom këram fii ma'siyatin ci li nga xamante ne mooy weddi ci mooy yàlla bu ko ci topp amul naan man bon comme que ndaw si day dem nag di fekk jëkkëram dañ koy may ji day sëy nañu ko taaral niñ gën taare dëgg la taaral leen waajal leen ko nu mu gën rafete pour jëkkëram nag pas pour après mu dem ci nit ñi di leen biis ak fii di dajeeg di non loolu dafa xaraam comme niñ koy defe nii ñun réception nii gaa yi toog ndaw si ñëw puudaru maquillé wu sol li nga xam ne moom lañ jàpp ne moo gën a taaru ci moom ñëw ñu présenter ko ñëpp loolu dafa loolu bu xasee buñ ko waajalee noonu directement kër jëkkëram lañ koy yóbbu te foofu bu fa góor ña toog di di di di di di di di xaar ndaw si ngir ñu ñëw di ko accueillir di li ndax loolu noonu moom jëkkëram rek a ko war a gis ak noonu léegi léegi kon mais même bu dee ne jëkkëram lañ ko yóbbul direct bu boobaa ay perruque ay mèche yooyu yëpp dañ koy ter moo tax ndaw si ci bunt boobu muy bunt boo xam ne la imaam al Buxaari yi def rahmatullah alayhi mu ne kenn du topp ndaw si du topp jëkkëram ci mooy yàlla muy nettali jële ci Aïsha radiyallahu anha moom imaam al yi ci càllaleem mu ne anna imra'atan min al-ansaar zawwajat ibnataha fatama'ata sha'ru ra'siha mu ne dafa am benn euh, jigéen boo xamante ne nii ci wàll ansaar la bokk mu ne zawwajat ibnataha dafa maye doomam ju jigéen léegi nag bi mu ko mayee fatamahata sha'ru ra'siha léegi karawu bopp ndaw si ndaw si doomam di jigéen ji mu may karaw bi di dagg mooy di dagg loolu jigéen ñi xam nañ ko da gis ku bari karaw sax jékki-jékki karaw bi muy muy jàmbat karaw gu dagg naan man daal damaa léttu ji ñëw toog tuuti sama karaw gi léegi lu ma ci laal lu ma firéekoo lu ma ci laal mu dagg mooy karaw gi di dagg fa jaa ak ila nabi mu ñëw nag ndaw soosu daal li ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nga ñoom liñ meloon mooy ne problème bu amee ñoom du ñu toog di jéem di jéem doxe seen xel nan way xaaral bon karaw gaa ngi dagg naa anticiper rek yokkal ko karawoon mu jeex déedéet waaye dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw loolu la bu ngeen amee benn laaj benn questionnement farudduha ila allah wa ila rasul bu ngeen amee benn questionnement bu ngeen am delloo leen ko ci yàlla nan ngeen koy delloo ci yàlla suñu jamono ji mooy ci alquran wa ila rasul nan nga koy delloo ci yonente mi alayhi salaatu salaam ci alquran ak sunna loolu la ñii ñun loolu réflexe boobu il faut jullit mu am ko man lu ma nar def xaw ma lu ci yàlla àtte directement du ma ñëw di naan noo gis naa ne ñi ëpp ci dëkk bi lii lañuy def sëriñ diw gis naa ne ñii lañuy def non non non non non non li ñuy def noonu la kan moo la ne ñoom am nañ ci sunna ci li ñuy def am nañ ci tegtal te li ëpp ci nit ñi dañuy def noonu rek ndax aada ji fii la wala ñii lañ ko gise wala lii lañ jàpp ne rafet moo tax loolu noonu du demee noonu ñii nag salaf yi bokk na ci liñ ñu rawe ñoom lu leen mas gaaral ñu dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee ndaw si ñëw ci yonent bi alayhi bi nga xamante ni doomam ji jigéen ji may karaw yi day dagg eh, mu ñëw mu ne fa zakarat zalika lahu mu ñëw ci yonent bi alayhi daal di koy nettali mbir mi ne ko moom dafa maye doomam ji jigéen waaye karawu boppam moom dafa commencé di dagg fa qaalat ndaw si nag inna zawjaha amarani an asila fi sha'riha ne yonent bi alayhi salaam nag ne ko euh, waaye bi di karawam gi di dagg noonu jëkkëram moom moo ma digal ne ma yaayam naa yokk karawam naa yokk ci karawam gi faqaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne laa ni ko déedéet innahu qad lu'ina al muusilaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam al muwassilaat bo ne ko déedéet ndax kat innahu dëgg-dëgg lu'ina buur mooy ne rëbbees nañ kan mu rëbb buur yàlla ak yonent bi alayhi salaam al muwassilaat ñi nga xam ne ñoom ñooy yokkal mooy ñiy meesu ñi leen ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy yokkalaate yow bu ko def bu kenn yokkal sa jigéen boobu nga ko may loolu mooy ne kon nag yii yépp ñu naan danga koy taaral day taaru ngir dem ci jëkkëram à condition mu nekk ci loo xamante ne nii lu dagan lay doon voilà duñ ñëw rek ne walla la ay wut kon ay cëdd dem leen non mooy il faut mu nekk ci loo xamante ne nii euh, ci lu taaru lay doon loo xam ne lu lu dagan lay doon euh, loolu kon moo jëm ci wàllu taaral gi ngir yóbbu ko euh, waaye tamit waa ji it sopp nañu comme waxoon nañ ko ci àq yi guddi googu moom it mu sol préparer boppam ci ni mu gën taaroo lii moom gaa yi bari xam nañu ko moom seen ndax après problème mu àq yi moom yooyu nga xam ne taaral bi loolu man na après sëy bi après bu ndaw si ñëwee ba mu xaw yàgg lay xew mais début bi <laughs> gaa yi kay boo leen gisee moom saa yi ngay foog ne kii moom. moom moom moom xanaa moom mu féete kaw taar liñ naan taaru xanaa kii moom taaru mooy chefu taaru waaye bu yàggee tuuti rek nga gis mbir yi di wàññeeku par ndànk-ndànk muy jam bolok yi di téen allahul musta'an eh, kon loolu eh, ginnaaw loolu mooy buñ newee ñoom ñaar tamit sopp nañ ñuy waxtaan waxtaan boo xam ne loolu lépp ngir dalal xelam ak tamit wax yuy wane cofeelam gu ñu amante ku nekk ci bopp ci ci moroomam bokk na ci ci yi nga xam ne guddi googu dañ koo sopp te lislaam di ko jàngale mooy jëkkër ji euh, bu ñu agsee mu daal ñu daal di julli ñaari rakk mooy buñ newee lii mooy buñ newee ñoom ñaar rek ñu daal julli ñaari rakk loolu muy sunna bu am solo ngir sante ko boroom bi euh, sallal euh, subhaanahu ñaan ko mu yombal li nga xam ne mooy seen relation bi barkeel sëy bi te daal di koy protéger ci yi nga xam ne ñooy problème yi nga xam ne ñooy gaaral sëy euh, moo tax waaja ba mu ñëwee ci seydina abdullah ibn mas'udin radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ñëw di ko wax si di ko jàmbat si naan ko man de damay ragal sama soxna si bu ñëwee mooy bu sëy sëy daal di may bañ mooy daal bu ma bu nekkee man daal di may bañ Seydina Abdullah ibn Mas'ud ne ko cofeel innal ilfa min Allah cofeel ak jegeñoo bi am entre nit miineel boobu loolu da ci buur yàlla la yu jóge wal farka min ash-shaytaan kanta bañ nit mbañeel di repousser ay nit lool min ash-shaytaan ci shaytaane la jóge yuridu an yukarriha ilaykum ma axalla allahu lakum shaytaane nag li bëgg mooy yow seet bi ñëwagul nga am ay arrière pensée yu mel noonu waa man ndaw si maa bu ñëwee baa du fa jaare bañ ma nag ba faw mu ne loolu seytaane moo koy def ci moom la tukke dafa bëgg daldi leen bañ loo li nga xam ne buur yàlla moo leen ko daganalal mu ne ida atatka bu la sa soxna dikkalee fa murha an tusalli waraaka rak'atayn mu ne bu agsee mooy bu buñ la joxee sa soxna bu ñëwee digal ko ngeen julli yéen ñaar sa ginnaaw la julli sa ginnaaw ñaari ràkk bu ngeen di julli nag du da ngeen taxaw comme góor ak góor ñu taqaloo de non non non non non loolu bien sax ba mu waxee fii fa murhan tusalli waraa ak sa ginnaaw mooy ndaw sa ginnaaw lay ne yow ah, rek nañ taxaw aca ñëwal taxaw sama wet nag ñu julli allahu ci ginnaaw lay taxaw yow nga taxaw nii yow boo moywul bon léegi mooy kon ñaari ràkka yooyu yu am solo la lu lislaam di digle la moo tax euh, dafa am benn taabian yi bu tudd Abu Sa'id euh, rahmatullah alayhi dane dama takk soxna te bi may takk soxna man jaam laa woon nee na après ma invité jaam la bu takk soxna léegi mu invité ay nit nee na ma invité ay nit mais am mbooloo ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ñooñu ma invité fiihim ibn Mas'ud wa Abu Dharr wa Hudhayfa nee na ñooñu ma invité bokk na ci mbooloo moom bokk ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam Abdallah ibn Mas'ud Seydina Abu Dharr ak Seydina Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anil jami' nee xaala moom mu ne bi nga xamante ni nag ci lañu taxawal julli mooy ñu ñëw ci sama céet ñu léegi julli jot ñu taxawal julli daldi iqam nee fa dhahaba abu dhar li yataqaddam abu dhar nar a dem jiite euh, mbooloo moomu bokk te parmi euh, abdullah ibn mas'ud ak seyna hudhayfa ak ñeneen ni ñu ne abu dhar ilayk na ko bul dem ne ko taxawal nii bul jiite mu ne leen e, ndax li ngeen wax noonu la mooy loolooy sunna ñu ne ko naam noonu la bul dem nee na e, nee na moom jaam bi Abu Sa'id nee na man lañu jiite keroog ñu fa taqaddamtu man ma jiite ndax lool dafa bokk ci na tamit liw boo ñëwee këram ki nga xam ne moo dëkk ci kër gi moo gën a yelloo jiite loolu ci sunna yonent bi aleyhi wassalaam la léegi nee man ci Abu Sa'id ma daal di dem mawlaa la woon ab jaam la woon nee ma dem daal di leen jiite wa ana abdun mamluk te kat man jaam bu ñu bu ñu moom la loolu day tekki la kën gis nga jiite affaire u nii moo tax imaamatu al imaamatu fi du affaire u askana ah. mooy ne nekk pas imaamu kuy jiite ci ci jàkkare de mais nekk imaam yu mag comme ay ñoom imaam Maalik ak ñooñu nekk vraiment centre diine ji wala yooyu xam-xam de yooyu ak cellte gi du affaire u askan déedéet ñoom Mujaahid ibn Jabr yi ngay dégg ñoom Ata mais ñoom ñëpp ay mawlaa ci ay mawlaa leen génne mooy duñu ay ay ñoo xam ne dañ naan ci waa ay Qurayshit la non ay Qurayshit non non non non ay ñoom xoola xoola xoola xoola ñoom Naafi mawla ibn Umar ñooñu ñooñu duñu woon duñu ay Qurayshit pourtant ñoo yor xam-xam bi moo tax mbir yi al imaamatu fi diin du affaire askan ak fii laa bokk déedéet nee man ñu daal di may jiiteloo ma jiite saxaaba yooyu yépp sikk nekkul ne ñoo ñoo ko gën waaye mooy mu jiite leen loolu dañ ci gise ni nit imaamatul mafduli alal faadil këne nit koo xam ne moom lañu gën mën na jiite ku koo xam ne moo ko gën bi ci gën a pataatee mooy Abdurrahman ibn Awf fi mu jiite yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mi ñu gën moo jiite ki gën moo tax nekk fi di xëccoo ay imaam ak di yuuxu fii la moo tax kii di jiitee voilà yow nga taar di ñëw gaa yi bi jot ñu jiital kenn da ñëw di mer di taas naan nit ñi fii daal ñoo xam ne waruñoo dañoo war di toog di xaar loolu daa jaram mer yow santal yàlla te sax waaye ji dañ koo gëmul sax foo xam ne ni yaa ko gën yow foo xam ne yow ñëwoo yaa taar di kay looy kaas yow santal yàlla subhaanallah kon nee na man ma jiite leen te man kat abdul mamluk ab jaam laa bu ñu moom nee na wa allamuni nee na nag ñu jàngal ma bi ñu jullee ba pare ñu jàll may jàngal gis nga boroom xam-xam foo ne lii moo nekkoon lii la yonent bi alayhi salaatu salaam lii moo nekkoon dundam fu mu nekkoon rek jotaayu xam-xam la woon saxaabaam yi tamit ci loolu lañ ko roye ci loolu lañ ko roye gis nga même ci ceeb ñu ñëw julli ba pare dañ neena invité kat ceeb ñu ñëw julli ba pare nee fa allamuni rien que liñ ne Seydina Abu bul dem baal keneen moom mu jiite loolu nag am njàngale la am na luñ ko fa jàngal mais nee na biñ jullee ba pare fa allamuni ñu daal li may xamal wa allamuni fa qaalu ñu ne ma radiyallahu anhu ñu ne ko ida daxala alayka ahluk fa salli rak'atayn thumma salillah min xayri ma daxala alayka wa ta'awwad bihi min sharri thumma sha'nuka wa sha'nu ahli ñu ne ko xadiis imaam ibn abi shayba moo ko solo raxmatullah alayhi mu ne ginnaaw gi ñu daal li may jàngal ñoom saxaaba yonent bi alayhi salaam yooyu ñu ne ma ida daxala alayka ahluk ne ñu ne ma bu bu sa bo bu sa soxna duggee ci yow mooy buñ buñ boo buñ la ko jébbalee jox la ko daldi la koy indil mu ne fa salli rak'atayn na nga julli euh, ñaari ràkka jullil li nga xamante ne nii mooy ñaari ràkka summa salillah ginnaaw yi nga ñaan buur yàlla min xayri ma daxala aley ñaan ko euh, li nga xamante ne nii mooy euh, mooy lu yiiw gi mu li mu dugal ci yow muy soxna si ñaan ko yiiw gi nekk ci moom mu daldi la koy defal te nga muslu ci lu bon lu mën a nekk ci moom ndax nit ku ne am na ay rëcc rëcc am na côté boo xam ne bu baax la am côté boo xam ne bu safaan loolu la nit mel moo tax muy man di def ay bàkkaar di def yooyu léegi nag yow côté boobu noonu ngay ñaan yàlla mu musal la te nga ñaan nag côté yiw bi muy yokk ko léegi mu ne boo defee lool nag ñu ne ko boo defee lool après sa mbir ak sa mbiru soxnaa goog mooy léegi nag yii yéena ci des loolu bokk na ci yi nga xam ne lañ sopp mais lan moo tax lan mooy xikma bi ci lii wax naa la sànq que bokk na ci sagesse bi tax yii yëpp nga gis l'islam bàyyi bu benn parcelle benn benn lu jàngale ko ndax jamono yii dafa nekk jamono yoo xam ne tudd fa yàlla ñu bari ci nit ñi dañ koy dañ koy sàggane eh, gaa kay buñ gisee soxna si walla soxna si même pareil mooy nit mbégte gi leen di dugal giy nekk ci ñoom li yàlla def ci seen xol def lim ne baynakum mawaddatan wa rahma daal di def seen diggante cofeel ak yërmande cofeel gi nekk ku ku nekk amal ki ci des day tax ku sàggan rek jamono yooyu doo fa tudd yàlla moo tax nag suñu boroom sages bi nga julli ñaari rakk ngir fàttale ko suñu boroom subhaanahu wa ta'ala waaye nga xame ci ne nit ki jullit bi lu mu nekk nekk ci bànneex lu bànneex bu rëy rëy rëy bànneex boobu waru koo dévier ci muy ko boroomam di ko tudd di ko jaamu di jege-jegelu ci loolu na fexe sax rapport boobu di am digganteem ak soxnaam na ko def li nga xam ne mooy jaamu yàlla ndax moom la yonent naa alayhi salaatu wasalaam waxoon wa fii bud'i ahadikum sadaqa ci sëy bi nit ki di joteeg soxnaam ci lal moo xam ci lal ak ndax jote soxna du ci lal rek loolu expression la pour tudd loolu euh, loolu noonu mu ne sadaqa loolu saraxe la waaw moo tax saxaaba yi ba ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxee dañoo dañoo yéemu ñu ne kon nit dina ñëw faj aajoom ci soxnaam soxna ci samit faj aajoom ci moom loolu li ci amee loolu mu ne leen xanaa gisu ngeen bu doon ne kenn ku nekk ci ñoom moo xam bu jëkkër ji dafa dem tegoon ko ci mooy njaalooñ ndax dina ci am bàkkaar ñu ne waaw ñu ne kon nag bu ko defee fu dagan day mu leen bu ko defee fu dagan tuyaaba lay doon ci moom naka noonu ndaw si naka noonu kon ñu gis ni le fait jamono jooju di jamonoy fàttaliku yàlla nit ki suñu boroom defi yi yépp nuyoo julli ñaari ràkk yi ñaan yooyu yépp ba pare yoneen bokk na tamit ci teggi ni ci teggi ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na këne bokk na ci teggin yi waa ji buñ ko joxee soxnaam bala ñuy séq dara mu daldi buñ jullee ba pare mu daldi jël ñaari loxo yi wala jël loxoom bokk euh, daldi koy teg ci boppu ndaw si ci kanamu bopp bi mooy ci jëbi jëm ci bopp bi noonu daldi tudd borom bi subhaanahu wa ta'ala daldi koy ñaan ndax xadiis seydna abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu taala anhu wa anhuma wa ardaahuma muy xadiis boo xam ne imaam abu daawud na ko noon imaam an-nasaa'i ak imaam ibn maaja solo nañ ko waaye imaam an-nasaa'i ci amalul yawmi wal layla la ko solo ci sanad boo xam ne bu xasan la moom abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na bu kenn takkee ci yéen soxna wala mu jënd denn jaam mu ne na wax allahumma inni as'aluka xayraha wa xayra ma jabaltaha alay wa a'udhu bika min sharriha wa min sharri ma jabaltaha alay mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu kenn ci yéen jëndee bu bu takkee soxna wala mu jënd benn jaam na wax allahumma ee buur yàlla inni as'aluka xayraha man maa ngi lay ñaan lu yiiw li nekk ci moom lii la ñoom saxaaba wax sànq euh, abu sa'id euh, mawla usayd boobu mawla abi usayd mooy allahumma ee yàlla inni as'aluka xayraha maa ngi lay ñaan yiw gi nekk ci soxna sii ñu ma ñu ma may nga ma may wa xayramaa jabaltaha alay ak tamit li nga xam ne mooy yiw gi nga xam ne moom nga ko mooñe moom nga def ci moom maa ngi lay ñaan yiw gi nga xamante ne ni eh, moom yiwam wax naa la sànq que euh, nit ku ne dafa am loolu mooy ne côté boo xam ne côté mbaax la am côté boo xam ne côté safaan la ñin nag mooy fexe ci ay góor-góorloom fexe côté bi nga xamante ne nii mooy côté mbaax gi daal di dominer côté bi nga xam ne mooy côté euh, lu safaan bi te nag ku ko def euh, daal di ciy góor-góorlu daldi koy suñu boroom daldi koy yombalal lool kon mu ne ko allahumma kon na wax la allahumma i suñu boroom ni ci tur yu sell yi melo yu mat yi man de as'aluka maa ngi lay ñaan xayrahaa yiw gi na ci ndaw si wa xayra ma jabaltaha alayhi ak yiw gi nga ko mooñaale gi nga ko bindaale def ko ci moom waaye wa a'udhu bika maa ngi moytu maa ngi daw di làqu ci yow min sharriha ci lu safaan lu mën a nekk ci moom wa min sharri ma jabaltaha alayhi ak lu safaan li nga xam ne moom nga ko mooy voilà muy côté nuuraan yi ak zulmaan yi côté leer gi muy côté bu baax gi ak zulmaan yi côté gu lëndëm côté gu lëndëm googu nag ngay fexe sax transformer ci biir mu nekk nuuraan yi mujj gi mu nekk léppam di leer kese di yiwu kese kon eh, loolu muy lu am solo eh, waaye it sopp nañu tamit ndaw si lii nii xadiis bi dafa wax waa ji waaye tamit ndaw si tamit mën na def loolu waaye lii da gis ne ci jamono yi mooy ne ndaw si day rus day am kersa waaye bu ko defee moom it defal ko boroom këram ginnaaw bi mu defee lool moom it mu def ko loolu tamit dara aayu ci mooy ne dara newu ci bokk na tamit ci nga xam ne moom lañ sopp ci guddi googu bu ñu jéb joxee nit ki boroom këram euh, euh, mooy soxla nañu waa ji fekk moom waajaloon na boppam ci wàllu ak setu biiram moo xam soccu ak lu mu mën a utiliser moo xam soccu wala wala ay ay ay nu mu tudd ay euh, pâte dentifrice bu dee yooyu broche yeeg mooy mu waajal setu bëñam ak tamit yi nga xamante nii mooy ay karawu naqam ak poqataan yooyu yëpp mu dal di koy dindi ngir lan defaru wàññi ay naanu mag yooyu bu dee da koo am ay moustache ak yu mel noonu ngir gën a taaral ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak sàmm catu fitra yooyu nga xam ne day dafa digle ñu koy ñu ci ñu ñu ñu sàmm ko ak tamit dagg say we bu dee weyu gudd la yor mu daldi leen dagg taayi leen bu baax moo tax euh, sayyidatu Aisha radiyallahu ba ñu ko laajee ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam bu duggee ci kër gi lan lay njëkk a def mu ne day assiwaak mooy ne li muy njëkk a tàmbalee def mooy soccu ndax lan ndax nit ñi boon bu newee ci biti mooy di wax di loolu mooy xetu xetu gémmiñ mën na cee changer nit bu génnee wax jee ak ñëw bu ñëwee ci këram li muy njëkk a def mooy li nga xam ne mooy soccu ngir gi mën a tudd boroomam waaye tamit ngir la fekk bu duggee ci këram day fóon soxnaam moom loolu noonu tax nga xam ne bëgg mu yor xet gu neex kon tamit nit ki tamit loolu la mooy fekk yooyu yëpp tamit na ko waajal voilà euh ginnaaw loolu euh, muy bokk na ci teggin yi muy ñu ñaan bala ñoo séq dara ah comme ni nga xam ne noonu la ci xadiis bu nekk ci saxiixayn imaam abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na law anna axadahum yaquulu xiina yati ahla bismillah allahumma jannibni shaytaana wa jannibi shaytaana maa razaqtanaa summa quddira baynahumaa fi daalika aw qadaa waladun lam yadurruhu shaytaanun abadan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne bu doon ne euh, kenn ci yéen bu ñëwee ba nga xam ne day dikkal soxnaam mooy di sëy ak moom lii nag du du lan du jouru mari jour bi ñuy bi ñuy jël soxnaam rek la jugu digoo non mooy ne saa buy joteeg moom saa buñ naree sëy ñoom ñaar mu daal di ñaan bi même bu dee quinze ans après mariage tout les tout boo xam ne dangaa nar a sëy am rapport nga daal di ñaan ñaan bi ne bismillah mooy ci turu yàlla lañuy commencer gis nga ba léegi suñu boroom di delloo ci dina delloo ci boppam bismillah ci turu buur yàlla lañuy tàmbali allahumma buur yàlla jannibna jannibni shaytaan wala jannibna shaytaan yàlla na nga ñu soril ki nga xam ne mooy shaytaane yàlla na ñu ko soril wala yàlla na ma ko soril wa jannibi shaytaana ma razaqtana te yal na nga soril shaytaane li nga xamante ne ni moom nga ñuy wërsëgal bu dee ci jote bi par exemple doom jotee nar a juddoo yal na nga ñu soril loolu ko doom jooju yal na nga ko nga xam ne wërsëg lay doon woo ñu defal yal na nga ko soril shaytaane mu ne ku def loolu de ñaan bi koo def allahumma jannibna shaytaan wa jannibi shaytaana maa razaqtana allahumma jannibna shaytaan wa jannibi shaytaana maa razaqtana mu ne moom di képp koo xam ne moom alayhi salaatu wassalaam daal di ngay def lii summa quddira baynahuma fi dhalika aw qudiya eh, walad mu ne ku ñaan ñaan bii joteek soxnaam suñu boroom def euh, mu am ndaw sa ëmb ci jële ci li nga xam ne mooy ëmb mu ne doom jooju noonu mu ëmb de doom jooju lam yaduruhu shaytaanun abada bu juddoo kooku shaytaane du ko mën a du ko lor mukk mukk doom jooju du ko lor kon nag nit ndekete liy muccal doomam ci shaytaane moom mu ngi koy liggéey jamono ji nga xam ne ci lay joteeg soxna ci lu seet ak ñaan allahumma jannibna shaytaan wa jannibi shaytaanu ma razaq shaytaanu ma razaqtana ay waaye lii yomb na waaye doomu aadama yi waaye topp neexation bi guddi googu rek tax yi yépp ñu fàtte ko yii nag iblis da ciy jouer ngir ñu bañ ngir ñu fàtte yooyu eh, mooy ne yàkkamti gi ak tamit yàkkamtee accueillir sa soxna ak même bu dee ne ngeen mooy besoin boobu bu amee ci nit am tamit ci ñoom ñaar ni ñuy yàkkamtee ba yooyu yëpp ñu fàtte ko waaye jar nay fàttale ko ndax ndeke li nga xam ne moo mën a aar seen doom man ngeen ko wax bokk na ci yooyu loo xam ne baata ngeen di jote ngeen ko ñaanoo bon léegi nag bu lool amee l'islam dafa bokk ci li nga xamante ne ni moom la euh, jàngale muy njàngaleem yonent bi alayhi salaatu bala ñoo jote ñëw rek mel ni comme nga xam ne noonu la bàyyi ma gis génn ganaar gu dàq génn mu jeex benn xar dàq suñu boroom l'islam jàngalewul lool l'islam bokk na ci yi nga xam ne moom la jàngale nit buy jotee soxnaam mooy sopp nañu mooy li ñuy wax préliminaire mooy mu daldi euh, am yoo xam ne moom lay def laatam ñuy ñuy ñuy ñëw di sëy rapport direct bi di am comme fóon ak yooyu yépp yooyu yépp li nga xam ne moom la euh, ak di raay ak yooyu yépp l'islam da koo jàngale moo tax yonent bi aleyhi salaatu ne mooy ci xadiisu Seydina Jaabir bi nga xam ne imaam al Buxaari rahmatullah aleyhi moo ko solo Seydina Jaabir dane man damaa takk benn femme boo xam ne jéeg la mooy koo xam ne ku jot a sëyi la nee na yonent bi aleyhi salaatu ne ma tazawwajta yaa Jaabir ne ko so jaabir dangaa takk soxna muy jaabir ibn abdillah ibn haramin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma nee na fa qultu naam ma ne ah kay waa takk naa soxna kay sang bi qaala nee na fa qaala yonent bi alayhi salaatu ne ma bikran am sayyiba newat lan nga takk jeeg ku jot a nga takk wala koo xam ne masula sëy ku jo ku masula sëy na takk dikran aw sayiban walla koo xam ne boo ku jota sëy ba pare nee na qultu bal sayiba ne ma tontu ko ne ko jeeg ku jota sëy laa takk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ne ko bi mu ko ne man sayib laa takk mu ne fa halla jaariyatan tulaa'ibuha wa tulaa'ibu Euh, ne ko lan moo tere woon nga takk koo xamante ne nii mooy ku masula sëy la xale bu ndaw la mooy koo xam ne masula sëy tulaa'ibuha bu ko defee ngay fo ak moom wa tulaa'ibuka muy fo ak yow mooy ngeen di fo moo tax ci xadiis boobu mu ne ko ndax xadiis bu gudd la mu ne ko maalaka walil uzara wa lu'aabuha ne ko lan moo la tere walil uzara mooy jigéen ñi nga xam ne ñu ndaw la ñu ndawe lañu mooy jànq yi lan moo la tere woon nga takk ci ñooñu wa lu'aabuha ak li nga xam ne mooy seen saliif mooy seen saliif loolu li muy wane mooy nit ki dangeen préliminaire yi ci la bala ngay sëy noonu ndax nan ngay xamee ne seen seen salive yi nan la mel budul ne loolu amul mu ne ko lan moo la tere walil uzara ci jànq yi walu abuha ak li nga xam ne mooy seen salive yi loolu la loolu nga xam ne day tegtale que ni yooyu noonu kon loolu mooy fogi ak yi nga xamante ni moo jëm ci yooyu loolu lu l'islam digle la balaa muy ñëw rek directement acte bi noonu ñu daal di koy def te loolu bokk na li nga xam ne day gën a dëgëral di gën a saxal li nga xam ne mooy bokk ci nekkin gu rafet ak tamit cofeel da koy gën a ndax bu ñëwee rek euh, seen moom noonu ndaw si du ci mooy man na sax moom pare ngir loolu bu ko defee waa ji buy dugal pëyam ci pëyam da koy gaañ ak yooyu yëpp alors que bu commencé le mooy ni day ñëw ba nga xam ne nag léegi moom pare na léegi ñoom ñaar ñëpp pare nañ mu door di mu dool di mu dool di daldi àgg ci acte bi loolu nag lu lislaam jàngale la euh, léegi nag lislaam mooy euh, amul nag fii nii mooy ni nag buy sëyu soxnaam xam nga sànk ngi naan lan laa tudd ndax loolu dañ koy wax noonu ndax expression la bu yàgg a tudd waaye mooy euh, li ñu naan ci gàttal façon position yëpp dagat na ci l'islam façon position yëpp bu nit di sëyeeg soxnaam moo xam dañoo taxaw moo xam dañoo toog moo xam dafa sukk moo xam dañoo tëdd loolu lépp l'islam loolu mën naa nekk ndax lan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ne avant loolu alquran euh, aaya bi li tax mu ñëw Seydina Jaabir dane yahuud yi dañu ne xadiis bi euh, cosaanam mu ngi ci saxiixayni ci saxiixayni la ne mu ne euh, yahuud yi dañu ne képp koo xamante ni dafa séyeg soxnaan féete ko ginnaaw mooy position derrière mooy yow soxna si wan la ginnaaw nga dal di àgg ci moom euh, mooy nga séyeg moom jël sa awra dugal ko ci awraan mais moom mu ngi la wan ginnaaw position ginnaaw yahud yi dañ ne ku def loolu jaa awaladuha ahwal ne bu bu ci amee doom doom ji bu juddoo day jéll mooy bët yi duñu tolloo mooy ku la rek ku jéll foog naa xam nañ mooy koo xam ne bët yi tolloo ñu ne loolu la nga xam ne man na na lay xool nga foog ne feneen lay xool tellement bët yi ni mel mu ne yahuud yi lañ doon wax nee na ba ñuy wax loolu fa anzalallahu azza wa jalla suñu boroom daal di wàcce ne nisaa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum ngir ne yahuud yi li wax du dëgg suñu boroom wàcce aaya boobu ci suuratul baqara ne nisaa'ukum seen soxna yi xarsun lakum seenu mbay la mooy seenu xam nga nit seen tool la mooy nit buy dem toolam est ce que dañ naan wéy manu la surtout surtout bul xalaat nag comme tool yi léegi yi nga xam ne même toolu léegi yi c'est pareil demal toolu tubaab yi ñépp ci yem mooy du loo xam dañ naan dañoo clôturer mbir mu am bunt mooy tool yi man ngaa fu la ngay jaare mu ne jigéen ñi loolu exemple la bu mu joxe que mooy ne position yi yépp a dagal mooy xarsul la ko comme que fu la neex dugge mooy yow l'essentiel mooy na nga àgg ci tool bi bu la neexee dugge nord bu la neexee dugge sud bu la neexee dugge ouest bu la neexee dugge est bu la neexee jóge ci kaw bu la neexee jóge ci suuf yow yaay xool mooy def mais l'essentiel yow li nga mooy àgg ci ci li nga xam ne mooy tool bi mooy ne nit ki position bu man di def daal di àgg ci pëyu ndaw si loolu loolu dagal la loolu nag la alxuraan di wax ne juif yi li ñu wax noonu ay kàcc la ndax seen soxna yi kat seeni tool lañ dikke leen seeni tool comme seen tool li ngeen fay dikkee leen neex ñoom dikke leen lu leen neex mooy position bu leen neex moo tax l'islam amul problème ci loolu voilà euh, loolu moom la jàngale fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne nee na fa qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne euh, léegi mooy di nekk di tekki loolu mooy di tekki li aaya bi wax nisaa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum jigéen ñi seeni tool lañ dikke seen tool nu mu leen neexe yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne muqbira wa mudbira ma kaana fil fard ne moo xam bi ngeen di joteeg ñoom bi ngeen di sëy ci kanam mooy position devant walla derrière mu ne yépp baax na maakaana fil far ji fekk bu dee ne ci pëy bi ngay dugal sa pëy waa ji mooy foofu lan la fay tere lan la fay tere mooy ne man lépp dagan na ba mu des nag nga pénétrer ndaw si fi nga xam ne foofu la li kii di génn nu mu tudd mooy fi sob dem àll yi di génn foofu la tere moo tax mu ne maakaana fil far yi même fekk bu dee ne ci pëy bi la moo tax lépp dagan te tamit ba mu des foofu ndax yonent mi alayhi salaatu salaam dane ci xadiis bu ne ci imaam sayyid imaam ahmad ak imaam ibnu maaja rahmatullah alayhi euh, mu ne inna allaha même bu dee ne xadis bi bu sanadam dafa da'if waaye xadis bi ñu jóge loolu day junj loolu mu ne inna allaha buur yàlla te am na yeneen xadis yu jóge ci saxaaba yi yoo xam ne day dëgëral wax ji ne buur yàlla laa yastaxyi min al xaq buur yàlla du bu ruus dëgg laa tattu nisaa fi adbaarihin bu leen dikke di sëyëg seen soxna yi fi nga xam ne mooy fi nga xam ne seen anus yi fi nga xam ne foofu la dem àll yi di génn mooy ne foofu moom nit manu faa dugal awraam eh? lee moo tax seydna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wa arda dafa am benn bu ñëw ne ko man de damay dikke damay dikke sama soxna mooy damay sëyëg sama soxna saa bu ma neexee ak nu mu ma neexee saa bu ma neexee loolu waxtu la loolu ba des koor mooy mooy ba mu des bëccëgu weeru koor bu dee ne dañoo war a woor e, mu ne man de damay dikkee sama soxna saabu ma neexe loolu waxtu la moment la waxaytu shit ak nu ma neexe mooy position la mooy waxaytu ak fum ma mooy bërëb la moo xam ci cuisine bi lañ ne bu dee ñoom ñaar la moo xam ci salon bi lañ ne moo xam ci néeg bi lañ ne en tout cas nañ nekk ñoom ñaar rek loolu fu ne dagan na fu ne fu ne dagan na même bu dee ne da ngeen nekk foo xam ne yéen rek dafa nekk loolu yi dara newu ci à condition yow nga xam ne fii doo risqué wu nit dugg si léegi voilà mu ne ko man wa xaysu mooy fu mooy bërëb la chut wa kayfa loolu mooy position la ak nu mu ma neex Abdullah ibn Mas'ud di ko déglu rek radiyallahu anhu xaala bi mu waxee lool fekk lool ab laaj la woon dane ko an naa dane ko man atimraati an naa si ndax man naa dikk sama soxna nu ma neexe ak fu ma neexe ak nu mu ma neexe mu ne ko waaw euh, léegi bi mu waxee lool di dem benn waay nekk ci mbooloo mi daal di xool Seydina Abdullah ibn Mas'ud ne ko euh, ne ko sëriñ bi kii li mu wax am na lu ci mu ne ko lan mu ne ko gis nga kii lim ci jublu mooy gis nga lim la wax ne ak nu mu ma neexe loolu da jublu ne kon moom bu ko bu ko est bu ko neexee sax mu dal di dikk ndaw si ci amisom fi nga xam ne fi la dem àll yi génn Seydina Abdullah ibn Mas'ud nag ne ko nag bu dee loolu nag ne ko loolu foofu noonu dëkk fa soxna yi dafa xaram voilà kon loolu euh,

am an yi moo ko solo euh, waaye mawquuf la lool pour wan lool dañ koo tere waaye li ñu tere foofu mooy nit ki jël pëyam dugal ko foofu noonu waaye li ci mooy bërëb boobu noonu mooy nit ki jël pëyam dugal ko ci anisu ndaw si loolu lañ tere waaye bu ko neexee man na bànneexu ci bërëb boobu noonu fekk lan mais en condition mooy mën na ci teg pëyam mën na ci def lu ne waaye waaye bu mu ci bu mu ko dugal foofu loolu lañ tere euh, léegi bokk na tamit ci nga xam ne yu possible la jamono jooju mooy mën nañoo wax mooy ne ñoom ñaar ñii sëy mën nañoo waxan mën nañuy wax di waxante kàddu yi nga xam ne day gën a tax day gën a yokk seen plaisir di gën a yokk cofeel bi loolu mën nañu ko comme ni nga xamante ne nii noonu lañ laajee eh, Ibn al-Qasim di Abdurrahman Ibn al-Qasim eh, Seydina Abdurrahman di Maliki bu mag boobu borom Mudawwana dañ ko ko laaj ne ko ndax nit dina wax ak eh, soxnaam buy sëy bu fekk mu ngi joteek moom di sëy ak moom di wax ak moom mu ne ah kay wayu fat diixaa sax bu ko neexee bu ko neexee mu naan ndaw si jënd naa la sama sama sama sama baay ak sama yaay mooy wax yu mel noonu sax bu ko neexee wax yaa ma jaral lii wëg lu ne mooy loolu ku nekk xam na noo koy def lii wolof yi naan ku nekk yaa xam ni ngay tojee sa bopp kaña ma sa bopp jaax loolu moom jarul wax ji bari ku nekk xam na ni nga koy def pour loolu liñ ci euh, euh, jublu mooy ne nit ki may ci jamono jooju noonu mën nañuy waxtaan mooy waxtaan mën na cee nekk euh, léegi mu am nag benn affaire mooy ne nit ki même bu dee ne soxna si jamono jooj mooy euh, nit ki mën nay tëdd ak soxnaam mais fekk soxna si dafa am mbërëg bu boobaa nag kooku amul droit nag bi pëyu ndaw si da koo xaram mooy man naa def lépp mën naa def lépp bu dee dafa nekk période de règle wala muy door a am doom mu nekk ci période boobu nu fa sa naa def lépp euh, comme yonent bi alayhi salaatu salaam def leen lépp ba waaye na ngeen moytu fi nga xam ne mooy pëy bi man naa bànneexu ñoom ñaar ñi ku nekk ci moroomam mais nag ndaw si manul ko manula jël pëyam dugal ko ci pëyam ndax bu boobaa day xaram jamono yooyu léegi mais est-ce que lii nii buy xew nit ak soxnaam mën nañoo def yaramu neen dañ naan la waaw loolu mën naa nekk euh, ndax mooy ne fii nii boo gisee ñenn ñi dangay gis ñoo xam ne dañ naan la non loolu mën na nekk ay summeeku def yaramu neen euh, ndax xadiis bi da wala yatajarrad wala yatajarrad tajarrudal ayrayni ne mooy idaa ata ahadukum ahla ne bu kenn ñëwee di sëyug soxnaam bu mu summeeku comme ni nga xam ne ñooñu la ñaari mbaam di summeeku mooy duñ sol dara di sëy loolu noonu mooy ne xadiis boobu sax wérul te munkar la te loolu wuyul yonent bi alayhi salaatu gisoon nañu ko yaa Aisha radiyallahu anha nee na man dama doon sangu léegi nga ne waaye mais euh, sauf ko euh, nee na masula gis ci yonent bi alayhi salaatu wasallam euh, awraam moom it masu koo mooy masu koo gis ci moom masula gis ci moom man it masula gis ci moom dañ naan la loolu noonu ci waxu teggin la ko waxe waaye yow wax nañ la fi keroog kër ne dañ doon sangu ñoom ñaar dañ doon sangu kii naan da bàyyil desal ma kii naan fa daa lii yonent ko desal mu naan ko desal ma te loolu mooy naa xool ci soxnaam léppam naka noonu soxna si tamit mën naa xool ci boroom këram léppam te bu lay neexee bu ñuy sëy mën nañoo commencer sol ay yi après ñu summi lépp def yaramu neen loolu mën naa nekk léegi euh, ndax loolu masala la moo xam ne euh, mooy gis gi boroom xam-xam ni dañ ci wuti waaye comme li l'imam al-Qurtubi wax ne ne nit ñi dañoo wute fii jawaazi nazari rajuli ila farjil mar'a waxuma la loolu sax mais summeeku yow kay fi dañoo wute ndax nit ki mën naa xool awraay soxnaam mooy tamit est-ce que tamit soxna si mën naa xool awraay borom këram mu ne benn wax bi mooy ne loolu mën naa nekk ndax lan li annahu ida jaaza lahu at bi bihi fan nadaru awla ndax bu dee ne ñoom nit ki mën naa bànneexu ci pëyu ndaw soxnaam soxnaam yi mën naa bànneexu ci pëyu borom këram waaye waaye kooku xool bi xool bi kay wax euh, euh, waxi wax euh, lan lan lañ koy waxati à force yooyu li ngay bànneexu kay gis ko kay waxatuñu ko loolu ah, moo tax mu ne mu indi li ma waxoon sànk ne yaa Aïcha ndax ñoom ñi ne man da nekk ñeneen yi dañ ne ndax yaa Aïcha nee na masu koo gis masu koo gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom gisu ko ci moom mu ne wa hada mahmulun ala al loolu noon ci wàllu bunt teggin la woon loolu lay waxe voilà moo tax loolu euh, mooy ne lu mën a nekk la kon mooy ne bu leen neexee ñu def yaramu neen waa ji ak soxnaam bu dee dañuy sëy loolu dara newu ci euh, léegi loolu benn affaire la waaye bu nit ki nag ñëwee ba gis ne soxna si pare na mooy bu mu pare rek mooy faj aajoom rek daal di jóg bàyyi ko déedéet mooy day suuraale soxna si tamit moom du ñëw ba ne waaye moom moom fii mu ne àgg na fu sore rek daal di forcer noonu déedéet na fexe ba xaar xalaat feneen xalaat leneen ba soxna si pare ni moom mu door di àgg ci moom léegi nag bu lool amee euh, mooy waa ji bu ko neexee mu sëyit moom ba pare bëgg ñëwaat loolu mooy mu bëgg a delluwaat mooy soxna si pareegul waa yi moom éjaculé na ba pare mooy bu bëggaatee mën na dem raxasi pëyam daal di jàpp comme ni yonent ci daal di saar saam wax ni ida ata ahadukum ahla thumma araada an ya'ud falyatawadda ne kenn ci yéen bu dee dafa dikkal soxnaam après mu bëgg a delluwaat mooy mu bëgg a delluwaat séyaat ak moom na dem jàppi ndax loolu da koy gën a jox cawarte le fekk que mu laali ndox mën na ko gin a jox cawarte loolu nag du ci ñépp ku nekk ko def rek mooy après yow sa awra day mën a firi ku war du ñépp ko man waaye loolu bokk na ci li nga xam ne mooy gën a yombal loolu ah, kon loolu mu nekk loo xamante ne nii euh, lu jara xam la euh, mu des leen muy ne nag bu loolu xewee dafa xaraam après nit ñi yow moo xam ku góor ki walla ku jigéen ki ñu daldi ñëw di waxtaane li nga xam ne moo doxoon seen biir comme niñ doon niñ mooy sëy biñ doon séq ak lañ doon waxante ak lañ doon def ku nekk di ko defal moroomam ñu ñëw di ko wax di ko nettali moo xam di ko nettali seen meilleur ami nee na waa naka seen guddi tey naka seen guddi démb bo noo gise noo gise sa musi yow ngay nettali loolu dafa xaram waa ji tamit loolu waaye comme ay gain rek gain démb nan nga gise femme bi saway saay leer nga de léegi moom muy nettali loolu noonu lool dafa xaraam te yonent bi alayhi salaatu wa salaam da cee teg ay daan yu rëy rëy ne moo mooy dal ki def lool euh, loolu mooy ñaar ñii sëy rawatina lan ngay xalaat ci ñun comme li ñuy tudde ci dëkk ba ay jébbale jëlub sër teg après xool ndax wane deret ji nag ci biti këne waaye ndaw si señe na keroog luy wane ne moom kon moom jànq la trahiruñu kon ñun waa diw ñun kontaan nañu waaye waaye daal di nañuy sagal loolu noonu dafa xaraam loolu noonu dafa xaraam te ku ko def yeneen ci biir lay yooyu war ay jébbali yooyu dafa xaraam ndax yonent bi alayhi min sharri nnaas inda allahi manzilatan yawmal qiyaama ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha yonent bi alayhi salaatu salaam ne sharru naas yi nga xam ne moo yées ci nit ñi yées ci nit ñi mooy sharru naas manzilatan 'inda Allah ki gën a yées ci nit ñi bër mooy mooy yowmal qiyaam ki nga xam ne mooy gën a nekk ci ki gën a yées bas échelle ci yowmal qiyaam fa yàlla gën a yées mooy ki nga xam ne dafa joteeg soxnaam mooy dañoo sëy ñu jote ci lal jote ba pare euh, ginnaaw gi mu daal di dem di di di divulguer loolu di wax la xewoon seen diggante naan nii laa ko trouvé moom kay mooy di nettali yooyu mu ne kooku moo yées ci nit ñi place bu muy occupé ca yàlla yawmal qiyaam laa ilaa kooku kay xalaatal nan la ko yàlla def di yées yawmal qiyaam subhaanallah moo tax lii nit ñi war nañ koy jàngal maire yi surtout woo bàjjen yi naan way sa kii bi wala kiñ ko ndayaleeg yooyu kii jëkkër ji jóge na Italie tey guddi gi léegi ca suba ga démb biig la jóge Italie woote waaw moom jànq la demal bàjjen bi na dem xooli mu dem xooli ne ah waaw moom de jànq la moom ñu daal di koy tagg ñu loolu dañ leen koo war a wax gis nga ñoom ñuy def lool yonent bi alayhi salaatu salaam ne ñoo yées ci fa yàlla yawmal qiyaam foo xam ne moom lañuy occupé ci <laughs> ñoom ñoom ñoom zéro maqaama lañ am fa yàlla zéro allahu akbar te xadiis boobu mu ngi ci saxiixu imaam muslim raxmatullaahi aley eh, mu mu ngi xadiisu sayna eh, asma bint yaziid it soloo na ko radiyallahu anha ah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa mas a nekk ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am ay góor yu fa nekk ak ay jigéen ñu ñu toog mu ne la'alla rajulan yaquulu maa yan maa yaf'alu bi ahlihi wa la'alla imra'atan tuxbiru bimaa fa'alat ma'a zawjihaa fa aramma al-qawmu fa qultu i wallahi ya rasulallah innahunna la yaqulna wa innahum la yaf'aluun qaala falaa taf'aluu fa innamaa dhaalika mithlu ash-shaytaan laqiya shaytaana fi tariqin fa ghashiyaha wannaasu yanzurun mu ne moom yonent bi alayhi salaatu Asma bint Yazid moom gisoon nañ ko ci nisaam xawla rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ala anha wa ardaaha mu ne e, dama newoon ci yonent bi am ay góor yu toog foofu ak ay jigéen ci moom yonent bi alayhi salaatu nee na mu amaana de moom yonent bi sallallahu alayhi këne benn kenn ci benn góor wala benn jigéen day décrire amaana da ngeen di décrire li ngeen di def ak seeni soxna yi mooy bu ngeen jotee di daal di dem ci say xarit wala say ñam di nettali li xew sa digganteeg sa soxna walla soxna si dem ci ay xaritam di nettali li xew digganteem ak jëkkër nee na bi mu ko waxee nit ñépp daal di noppi kenn waxul daal nee man asmaa ma ne fa qultu ii waat naa ko ci yàlla wallahi maa ngi koy waat ci yàlla ne yow ndaw yàlla li na la yaqulna góor ñi jigéen ñi ma xam jigéen ñi ma xam dañ koy def mooy ne du def la mooy ne xam ne ne ñii tontuwuñ góor ñi tontuwuñ jigéen ñi tontuwuñ mu ne si maa ngi wàcc yàlla ne na la na dañ koy wax de wa innahun te góor ñi tamit la na dañ koy def di ko nettali wante yonent bi aleyhi salaatu salaam ne nag falaa tafalu loolu mooy bu leen ko def ndax fa innama dëgg-dëgg lool zalika mislu shaytaan kii def loolu dafa mel ni moom jamono moo shaytaanee yem dafa mel ni shaytaane boo xam ne dafa dajeeg shaytaane bu góor bu dajeeg shaytaane bu jigéen ci benn mbedd bu nit ñi bay ñoo xam ci mbedd marché dal di sëyëg moom foofu nit ñépp dee na xool subhaanallah lii moom mooy télé yi rek wala film yi film yi nga xam ne ñi nga xam ne amuñu mbañum rus ñoo ko dese di ko seetaan télénovela yooyu lan la ñuy gis ay sëy en direct sëy ci télé bi ñépp toog famille bi baay ji toog yaay ji toog doom yi toog bu lool di xaw nag ñuy jéem a ngi <coughs> jéem a wax e yow defal li di jéem a créer ay yoo xam ne ay wax yoo xam ne yooyu yépp ay caaxaan la mu ne nag kiy def loolu noonu lañu mel voilà kon loolu mooy ne lu l'islam tere la dañuy tere yi bokk na tamit ndaw si après mu dem di nettali ay jëkkëram ay ay xaritam yu jigéen di décrire soxnaam non jëkkëram ni mel waaye tamit jëkkër yi dem di décrire ki nga xam ne mooy soxnaam ni nga xam ne noonu la mel di décrire ay formes ak yooyu loolu lépp dafa xaraam kon xam naa tey dañuy yem nii euh, ci wàllu aadaabul jimaa yooyu ci jotaay bii di ñëw nag ñu continuer ko incha allah ci lañ koy jeexale gis question annexe yi ak yenn question yoo xam ne ay way question la yoo xam ne dafa bari ñu ciy wax ci jamono jii waaye ak a neexoon waaye euh, ñu yëri téere boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim bala ñoo wax